baada acuudu billahi min alsheytaani alrajim wa id qaala ibrahimu li abiihi aazara attaxidu asnaaman aaliha inni araaka wa qawmaka fi dalaalin mubiin suñu boroom tabaaraka wa tacaala di wax ci laayaab juróom ñaar fukk bi ak ñeent mu ne wa id qaala fàttalekul nag mu ngi leen di jox misaal yéen jullit ñii nga xamante ne nii waa Quraysh fii lañ nekk di leen di leen di leen këyitloo ba pare bëgg ngeen topp leen ci li nga xam ne mooy kéeféer gi naan leen yéen ñi jot a gëm ci borom bi tabaaraka wa taala génn leen ci te ñëw fekk li nga xam ne moom la baay ak maam ne woon wax ñun waxoon la leen ndax da yéen a bëgg ñun ñu génn ci ci li ñu ginnaaw bi ñu borom bi gindee ñu mel ni kooku nga xam ne saytaane yi ñoo ko mu daal di nekk ci suuf si mu nekk ku ëlëmu am ay gaay yoo xam ne nag ñu ngi ci njum naan ko ñëwal lool ngeen bëgguñu ñu mel ñun ñoo lànk ba tudd ci naaj wi léegi nag mu leen di jox nag misaal koo xamante ne nii moom la mu gëmoon daf cee sax mu nekk li nga xamante ne nii royukaay la ngir kulli mu'min ngir képp koo xam ne ku gëm borom bi la tabaaraka wa taala mu ne gis nga lii leen dal yéen jullit ñi ak xërëmkatu yii muy jaamukatu xërëmu Quraysi yii am na ku leen ci jiitu woon de léegi nag kaay ma jox leen ko ngeen dalal seen xel ta xam ne moom lii ngeen ne mooy dëgg bu leen ci dara jóge mu ne wa iz qaala fàttalekul nag ba mu waxee ibrahimu seydinaa ibrahim alayhi salaatu wassalaam li abiihi waxoon baayam azara waa ja nga xamante ne nii moo doon azar léegi nag bon lii mooy li gën a siiw que ne bon li abihi baayam lay wax ne moom la ne mooy azar am na nag lenn ci woroom xam-xam yu naan li abihi daa wax li baay daa wax baayam azara atax atattaxidu asnaaman mooy atattaxu atattaxidu azara asnaaman aliha voilà am na ci boroom xam-xam yi luy wax lool ne non mooy azar bi moo doon turu yàlla bi gënoon a mag bi nga xam ne xërëm bi gënoon a mag moom moom dane ko atattaxidu ndax da ngay jàpp comme si dane azara yow azar mooy yàlla seen xërëm bu mag bi moom ngay jàpp asnaaman ñu nekk ay xërëm ndax moom moo leen taxawal ñoom ñépp aliha def leen yàlla waaye loolu ginu la dëgër daal atal mooy daal bi muy wax mooy baayam ci boppam moo doon azar léegi nag loolu waxoon nañ la ci boroom xam-xam yi ñi ne azar mii nii nekkuloon ki ko jur dëgg-dëgg bàyyite xam la woon ak ñi ne non non non non lu ngeen di wax nii mooy baayam di ko jur la nga naan lan loolu wuute la boo xam ne waxoon nañu ko walillahi alhamdu wal minna kon daal wa id qaala fàttalekul keroog bi mu waxee ibrahimu seydina ibrahim alxalil alayhi salaatu wassalaam li abiihi waxoon baayam di azara azar ne ko naa ma ndax yow da ngay jàppe li nga xamante ne nii mooy ay xërëm alihatan def leen ay yàlla yow daal ñooñ nga jàppe yàlla ah baay inni man de araaka man de gis naa ne vraiment wa qawmaka ak sa ñoñ ñii nga xam ne yéen a ànd di jaamu ay xërëm jàppe leen borom fii dalaalin mubiin gis naa ne yéen a ngi ci cànkute goo xamante ne nii gu leer la yéen daal da ngeen a sànku yoonu njub bi boo xam ne moom lu leer leer la lii lu ama am solo la voilà waxoon nañ la la yonente bi alayhi la ko suñu borom waxoon ne ko ba afa ghayra allahi ta'muruni a'budu ayyuhal jaahiluun ne ko waxal ne leen gis nga gaa yi afa xayrallaahi waaye yéen yéen abu lahab yéen aba jahlin yéen Utba ak Shayba ak gaa yooyu lee ñoomin ñi nga xamante ne nii mooy gaa yooyu rek waaye Makka yeeg ñoomin abu Sufyaan waaye yéen da ngeen jàpp ne daal yéen afa xayrallaahi leneen lu dul yàlla taamuruni moom ngeen may digal ah bu ma koy jaamu ayyuhal jaahilun yéen ñii nga xam ne yéen a sànku yéen réer waxoon nañ la yéefar yi lool lañuy ñuy bañ boo wax ñaan pourquoi ils di xotteeku di mer waaye loolu la dañ leen koy wax parce que waxoon naa la bari na ñoo xam ne li foog li tax ñu foog topp rima riira ndóomi jàpp ne ñii liñ ne mooy dëgg parce que cas d'en ñi nekk ci dëgg amuñu fitu na yéen yéen li ngeen nekk ay caaxaan la ba gaa xam ne ah ay caaxaan la ñu ne waaw ay caaxaan la te waxuñu ko sànni kese de daa ami përëw ay lay yuy wane ne yéen fii mu mubin leeral leen ko dina am ñoo xam ne bu ñu doon dégg yooyu dina tax ñuy génn ci yooyu moo tax loolu dafa am solo ah bu fi kenn naan sawaay nag xamul ni muy wax bañ xam ni ñuy waxe suñu borooma ne yonent yi wax leen ko ngeen lan waayow ñu jaayow loolu lan moo ko gën a màgg ci ay teggin yéen xamul dara ndax ñooñu dañuy bëgg statu quo ñuy bëgg mooy bu leen wax dara voilà yéen daal nekk leen ci li ngeen ñun ñu nekk ci bi ñu ne te lool benn phase la rek de am na nu muy demee tuuti rek ñu ne la ñoo yéen da ngeen ñuy déranger c'est violent voilà ñii lii ñuy def c'est violent le voile c'est violent voilà ñii yii c'est violent tam lan la violent bi waaye ndax loolu la mooy ndànk-ndànk ñu demee ba muñ pexe dañ naan ku na ku nekk jàpp ci lim jàpp quoi yéen nag amu ngeen droit naan ñu li ñu nekk baaxul waaye ñoom buñ amee doole wala am fit wala am xaw a doole rek dinañ leen ne bu leen ñu fontoo yéen manu ngeen fee nekk ak ñun kon nag see loolu lii dafa am solo moo tax Seydina Ibrahim wax baay ji ak ay ñoñam ne man daal man daal gis naa ne alayhi salaam naka daal gis naa ne yàgg sa ñoñ yi fii dalaalin daal yéen a ngi ci cànkute yéen daal yéen a moy yoonu njub bi mu biin bu leer cànkute gu leer mu ne wa kadhalika naka nii nuri lañu wane ñun borom bi tabaaraka wa taala ibrahima seydina ibrahim lañu ko wane malakuuta samaawaat moo meelu nguurug yàlla gu kawe gu yaatu gi yu asamaan yi wal ardi suuf wali yakuuna budul woon dara rek budul woon dara sax mu bokk moom minal muuqiniin ci ñi nga xam ne dañuy am kóolute ci seen borom tabaaraka wa taala waaye alhamdulillah mooy ne suñu borom fii wax na yonent li mu wan Seydina Ibrahim alayhi salaam nee na malakuuta samaawaati wal ard la koon moo le moyelu nguurug yàlla gu kawe gi te yaatu yi nga xamante ne mooy asamaan suuf kantaa yonent mi alayhi salaatu wassalaam waxul li mu ko wan moom li mu wax dane ko rek fa awxaa ilaa abdihi maa awxaa maa kadabal fuaadu maa raa laqad raa min ayaati rabbihil kubra dane fa awxaa keroog ci suuratul najmi mu ne damaa waxyu keroog ca almiraaj damaa waxyu sama jama awxaa mu waxyu ilaa abdihi ci jaamam ba sallallahu alayhi wa sallam maa awxaa la mu ko waxyu maa kadabal fuaadu maa raa ba la mu gis daal di wul wuteeg li mu nettali de ah laqad dëgg-dëgg keroog de guddi goo gële raa seen na te gis na min ayati rabbihil kubra fa fa awhaa ila abdi ma awhaa waxul lan la fa raa min ayaati rabbil kubra yi ci gën rëy waxul lan la ndax loolu moom kese moom alayhi salaatu wassalaam kese la ko borom bi xamal ci les détails yi nga xam ne kudut moom xamu ko kon mu ngi noo le kon nag mu ngi nii mu ne nag léegi nag falamma janna kanta seyna ibrahim alayhi salaam nee na kon nii laa ko wone moomeelu asamaan yeek suuf wala na bu dul woon dara sax ngir mu bokk minal muqinin ci ñi nga xam ne dañuy am kóolute ci seen borom bu leen wanee loolu le falamma janna bi nga xamante ne nag ci la gudd ci la ci la lëndëm alayhi laylu lëndëm di ñëw ba ne këriis walla loolu mooy janna alayhi laylu ne këriis laylatun layla guddi goo xam ne dafa ba mu lëndëmee këriis raa kawkaba ci la gis benn étoile ah boo xamante ni moom la gis ab biddiw bu leer nañ qaala moom Seydina Ibrahim ne hada lee biddiw bee may gis de rabbi mooy sama borom lii nag falamma afala dinañ ci ñëw léegi falamma afala bi nga xamante nii nag ci la biddiw ba dem gisatuñu ko qaala mu ne oh wala uhibbul afilin man de bëgguma ñi nga xamante ne nii dañuy dem seen yoon non di jaamu yàlla boo xam day feeñ aka dem lool man bëgguma ko lii nii xaara ba la ñu cey dugg boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim xam nga daa am denn nettale bu ñuy nettale boo xam ne moom laa dëgër quoi muy xadis boo xam ne nee nañu Abu Salih <laughs> moo ko jële ci Seydina wa Mawlana Abdallah Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma ci gàttal daal di nettali ne Seydina <laughs> Namruz Namruz Namruz nga xam ne moo doon buurub Kana fële fële nga xam ne mooy Babylone Babil dafa nekkoon léegi nag bon. am benn kuhaan yi muy gisaanekat yi daal di koy wax ne ko hé yaa Namruud ha yow yow mi nga xamante ne yaay buur bu mag bi gis nga nag ki nga xam ne mooy indi sa sa sa sa nguur gi daanu ki koy daaneel léegi mu judd nag ba mu ko defee nag Namruud li mu def daal di ne léegi nag bu benn góor bu benn jigéen daal di nekk laax di sëy bala ñu fiy jur doom joo xamante ne nii moom mooy jur mooy mooy daaneel sama nguur gi léegi nag bi nga xamante ne nii nag ah ba léegi daal en tout cas ci gàttal daal <laughs> hasard dem daal di bon ba fexe ba jotee ci soxnaam quoi léegi nag ci la ëmb Seydina Ibrahim alayhi salaam comme que buur bi Namrud da nee na ku fi juddu nañ ko faat hein looloo tax mu mu parqué woon gaa yi góor ñi jigéen ñi fee léegi nag. ba mu yëgee ne doo yaay Seydina Ibrahim que ni ëmb na mu daal di daw làqatu ji foo xamante ne nii ba ni nga xam ne kenn du gis ndax ëmb bi kenn du ko gis ba ni nga xamante ne nii nag noonu la koy jure mu daal di koy dugal foo xam ne nag foofu dafa lëndëmoon genre benn kii la montagne boo xam ne fa la ko dugaloon ndax bañ gaa yi yëg ko léegi nag mu daal di koy yëgal ki nga xam ne jëkkër gi ne ko am na doom léegi nag bi nga xamante ni fa la doon nekk nag moom foofu la ko yare moo tax doonul woon gis li nga xam ne leer geek yooyu yëpp mooy jant beeg yooyu doonu ko woon gis léegi nag benn bés yaayam moom mu laaj ko bi mu mënee wax noonu la nekke daal ba commencé mën a wax mu laaj ba yaayam na ko mais kan mooy sa kan mooy sa yàlla kan mooy sa yàlla mu ne ko man mu ne ko yow kan mooy sa yàlla mu ne ko sa baay mu ne ko waa sama baay moom kan mooy yàllaam ah yaay ji ne ko yaay ji ne muut ndax amul lu mu wax ba pare nag ne ko nag noppil de lii kan du ko wax léegi jëkkër ji ñëw mu wax ko lool ne ko gis nga yow sa doom ji ndekete yoo gis nga buur yi ñi ko doon wax naan mooy daaneel nguuram sa doom ji la war a doon léegi baay ji dem laaj ko mu wax ko lu mel noonu ne ko kan mooy sa baay ak yooyu mu koy wax daal bam naan ko nam mu ne ko mais léegi moom buur bi kan mooy baayam lé kan mooy kan mooy boroomam léegi loolu daal nee na nag noonu noonu la ko nëbbe foofu loolu moo taxoon gisul lool bi nga xam ne nag ci la mën a wax fekk mu ngi nekk gone noonu après daal bi mu waxee baajeeg yaay ji lool benn bés mu gàll mu daal di yërlu génn bi mu yéwee fekk mu lëndëm daal après mu xool ci puqusu montagne bi noonu gis foo xam ne leer dafay jóge mu daal di xool gis jant gi biddiw bi mooy ci lëndëm gi léegi nag ci la wax waxe wax yii nii naan bu boo gisee ne kon de lii mooy sama boroom léegi nag bi mu demee mu ne lii moom du sama boroom ndax bëgguma yiy dem après loolu ba ni àtte bi bali nettali bi jeexa dinañ ci ñëw ci biir di ñëw mais ci gàttal nettali boobu moom demewul noonu mooy nettali boo xamante ne nii wér defu ko loolu moom de tout façon comme li nga xamante ne nii rek loolu <laughs> loolu ku mel ni kii mu ngi koy wax sax al imaam al ibn jawzi ci li nga xam ne mooy zaadul masir ne lii moom kenn gërëmu ko quoi waaw waaye yow ne lii moom moom gërëmu ko wa hadha al la yurtada waaye yow kenn ko gërëmul lii mooy lan naan ay kii mooy sama yàllaat ay kiiw ak yooyu loolu yooyu mu yonente alayhi salaatu wasalaam suñu borom daf leen a aar ci lu mel nii ala kulli xaal voilà loolu moom man da nekk léegi nag bii di ñëw <laughs> insha allah dinañ la wax li nga xam ne moo ciy dëgg